alayhi salaatu wassalaam baada a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa id qulnaa laka inna rabbaka axaata binnaas وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن wa nuxawwifuhum famaa yaziiduhum illaa tughyanan kabiiran suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya juróom benn fukk bi fii lañ gisoon waaye daam lu ci desoon mu ne wa id qulna ndax lu jiitu waxoon nañun de duñu wàcc laay lu dul tiital nit ñi bu ko defee ak tiitaangi dugg leen ñu mën a dellu ci seen borom mu ne tabaaraka wa taala mu ne wa id fàttalakul yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qulna laka ba ma la xam ne maa ngi lay wax de inna rabbaka dëgg-dëgg sa borom azza wa jal ahaata binnaasi moo peek yii firu màkke yi de xam na ci caay-caay jiñ ne waaye nit ñépp rek mbindeef yépp mooy ki leen peeg xam-xam kenn rëccu ko nag ak kàttan doole lee wama jaal na te ñun nag defuñu arru yàlla ci aray naak mooy la nga gisoon ca tukki boo bale mu tuddee dëppe saar bi nii te mu tudd ko ca njaal benn ba la ma la fa wan yépp nga gis ko lu du deful ma ko lu ludul illaa fitnatan linnaas bokk na ci yi nga xamante ne moo tax borom bi def ko ndax bari na mooy yeneen gis nañ fële mu ne woon dañ koo tukkil ngir wan ko ci suñu laaya géej gën a màgg kon nag yii it ci la mooy ne da ngay gis ne mooy ay mbir la yoo xam ne yooyu yépp ñoo tax mu rorom bi nag fii day tudd yenn yi fii leneen li mu tudd feneen fii mu ne kon defuma ko lu dul fitna loo xam ne am nattu de lin naa si ñeel yéeféer yéeg nit ñépp ak ñi nga xam ne sax nee woon nañuy jullit lañ de xool ndax dinañu dinañu dëggu gëm wala boog dañuy weddi wa shajarata bokk na beneen loo xam ne it fitna lañ ko def ngir nit ñi ab saytu la de am nattu muy garab gi nga xamante ne al mal'unata gi nga xam ne moom rëbb nañ ña koy lekk mooy ña koy lekk dañ leen a rëbb moo tax ñu naan garab googale dañ koo rëbb de fil qur'aan te suñu borom di ko tudd ci alqur'aan te yàgg nañ ko fee gis ca suuratu duxaan ak yooyu muy suuf muy muy sajaratu zaqqum ci li gën a dëgër comme niñ ko waxe woon ci waxu waroom xam xam-xam yi rahmatullahi alayhim wa nuxawwifuhum ñu leen di tiital nag ci loolu di leen ko wax ngir loo xam ne lu am la loo xam ne buñ moytuwul fa la ñu jëm fama yaziduhum waaye de yokkul lu yàkku leen ñoom yéeféru Quraysh yi illaa lu dul tuxyaana nag ndeew kabiiran gu réy réy réy keroog bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhim jëlee ci mawlaana ibnu abbaas moom mu ne radiyallahu anhum mu ne ne abu jahlin abu jahlin moo ne moo abu jahlin moo ne way yuxawwifunaa muhammadun bi shajarati zaqqum waaye yow haatu tamran wa zubda fatazaqamu abu jahlin ne gaa yi waay waa quraysh moo inna muhammadan daal yuxawifunaa yuxawifunaa muhammadun mooy seydinaa muhammad mu ne moo waay moo xoolal muhammad nii rek alayhi salaatu wassalaam bi ñu tiital daal naan ay zaquum waaye ma ne gaa hee ma ne garab la goo xam ne nee moom la ñuy tiital laa wax ma ne leen waaye man mi abu jahlin waaye ma ne haatu indi leen tàndarma ak bër fata zaqamu ñun doof ko ne ko fuuf nañu ko def noonu le Abu Jahl xam nga ne ne woon gaa yi Eh, muy muy kókkali quoi di suñu borom di tudd sajaratu zaqum ci alquran abu jahlin bokk na ci leneen lu mu wa wax naan waaye xool leen xool leen muhammad daal alayhi salaatu wassalaam mu ngi leen di tëkkookat ci safara soo xamante ne nii moom kat day lakk nee na safara ci boppam safara soosu xeer yi boo fu dugalee day lakk xeer yi waa léegi nag ba pare moom nan lay waxee nag ci ginnaaw ne nag safara soosu noonu daa am garab goo garab goo xam ne dafay meññ dafay nekk ca biir garab ga muy ñun xam nañ ne safara nag day lekk garab waaye yow xam ngeen ne loolu wax ju yéeme la naan te ñun maa leen di wax man a Abu Jahl yéen waa Quraysh déglu leen ma waaye ma ne ñun daal xamuñu zaqum illa tamr wa zubd daal waaye yow ma ne zaqum ji muy wax du dara bu leen fi nekk di tiit laa wax nekk du du tàndarma daal lañ ko xamee ak li nga xam ne mooy façon boor boor wala ba pare nag Abu Jahl ngir <laughs> ngir gën a dugg ci sawooteem gi ne <laughs> ma gis benn jàmbu jigéen buy romb ko waa buy taxawaalu foofu wala benn jàmbu jigéen mu ne ko yow nii man abu jahlin yow laay waxal nii laa wax demal indi li nga xam ne mooy tàndarma ji may leeral waa Makka gi xamal leen lan mooy zaqum aywa gaaw leen gaawal nga dem ñu mu gën a gaawe indil ñu tàndarma ak façon bër ba bële léegi nag ndaw si jaam bi daal di dem ñu mu gën a gaawe dajale nag li tàndarma indi tàndarma ak bër nag tegal abu jahlin waa Quraysh a ngi toog abu jahlin ne gaa yi tasaqamu ay aywa nee leen ko fu ma gis man mi Abu Jahlin noonu la ne borom nag ne gis nga waa léegi gis nga gaa yi est-ce que lan la leen tii lan la leen yokk moo tax mu ne fama yaziduhum mu ne maa ngi leen wanu xawwifuhum ñu ngi leen di tiitale ci loolu nga xam ne mooy ta'amul asim inna shajarata zaqqumi dëgg dëgg ñamu ya nga xamante ne mooy garab koo gële di zaqqum de ta'amul asim mooy li nga xamante ne nii mooy ñamu lekk li nga xamante ne mooy bakkaarkat bu mag bi te mooy Abu Jahl mooy seen chef mooy ña koy lekk ñépp Abu Jahl na leen ci gën a yelloo léegi nag moom nag loolu xam ne borom dañ koy tiital far mu jàppe ko ay fokk waa ba pare di kokkali loolu la naan fa maa yaziduhum yokku leen de illaa lu dool tooyaana nag beew kasiira bu rëy rëy suñu borom di wax ci laa yaab juróom benn fukk bi ak benn mu ne way qul naa fàttalekul ba nga xam ne ci lañu wax lil malaa'ikati alayhimu salaatu wassalaam usjudu li aadam ne leen sujootal alhamdulillah moo leen sujootal leen li aadama ñeel seydinaa aadam mi alayhi salaatu wassalaam fa sajadu ñoom ñépp daal di ñu sujjóot mooy ba mu ko defaree ba yemale ko ba daal di koy taxawal ba daal di koy bind ba bind ba mat léegi nag mu digal malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam ne sujjóotal leen ngir aadam loolu nag tekkiwul moom lañ jàppee xibla wala moom lañ def li nga xamante ne mooy yàlla bu ñuy bu ñuy sujjóotal non digalu borom bi la ñuy topp waaye da ne comme rek ñun li ñu ne su bu ngeen di julli jublu leen ci kaaba gi est-ce que kaaba gi fii mu ne la ñuy jullal la ñuy sujjóotal mooy sujjóot leen ngeen jëm ci moom waaye nag tekkiwul na mais borom bi ngeen di wane seenuk wàcc seenuk torop ngir digalu borom bi tabaaraka wa taala fa sajadu ba mu leen ko digalee ñoom ñépp ñu daal di sujóot illaa iblis ba mu des waaja ñu naan iblis muy iblis de muy bàyyi shaytaane yi xaala Iblis nag ne asjudu waaye yow borom bi moo man parce que xam nga waxoon nañu fële ci saari ñoromboon ne moom kaana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi ne Iblis nag moom bokkul woon ci malaaka yi moo tax waxoon nañ la jamono yee ne am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne noo Iblis si Iblis malaaka la woon kay voilà moom si malaaka yi la bokkoon waaye loolu wax nañ la loolu ginu la dëgër insha allahu taala moom kaana minal jinni ci jinne yi bokkoon ci saytaane yi moom ab mu ne asjudu ah way borom bi ndax man dama fiy nekk di sujootal li man xalaqta tiina di sujootal koo xamante ne daal yow duñ ko bindee daal moom moom ban ban bii nga ko bindee quoi mooy yow ban nga ko bindee. moo kii nga bind ban wax yow moom ngay moom ngay moom ma ma koy sujootal mooy maa lànk xam nga waxoon na ci yeneen saar yi ñu gisoon ne way man nga bindee ba safa xalaqtahu min tiin xalaqtanii min naar wa xalaqtahu min tiin man mii nga xam ne wa safara nga ma binde moom nga binde ko ban te moom daa jàpp ne comme que safara moo gën ban kon nag moom ki gën daal waroo nekk di sujjóotal koo xam ne dañ koo gën dañ koo gën te loolu moom waxi Iblis la rek conclusion yu bon yoo yëlee kan moo ko tiiraloo ak kan moo ko ne safara sax moo gën ban mooy waxi caaxaan yooyu mooy lan mu ne kon ndax man damay sujjóotal man Iblis mi li man ka nga yow yaa ko bind borom bi tiinaa mu nekk ban qaala suñu borom nag nee na Iblis teg ci ne ara aytaka haada ne borom bi ndax gisuloo ne ara taka ndax mooy axbir nii mooy daal xabaare ma ne gis nga man daal borom bi mooy di wax waxu ñàkk ñàkk ginam ya nag naan ko araytaka hada ndax gisuloo ko ne waa jii nii nga xamante ne nii moom karramta alayya moom nga daal di teral daal di koy màggal daal di koy gënale defal ko gëneel goo xam ne sama kaw man iblis mii ne lay na xartani wat naa ne boo ma yéexalee boo ma yéexalee ci dund gii guddal sama fan lool ilaa yawmil qiyaama jokkale sama fan wii jamono jii may waxee yow ba yawmal qiyaam bi xew loolu lépp ma dund ko man iblis ah loolu de boo ma ko defalee la ahtani kan na dinaa déjjanti dinaa déjjati zurriyatahu mooy ñi nga xam ne mooy sëtam yi doomam yi sëtam yi njabootam dinaa fexe ñoom ñépp ma daal di leen sànq daal di leen déjjati ci mbaax ci fitra gu baax gi nga xam ne mooy loolu nga leen mooñe nga xam ne fitratallahi allati fatara an-nas alayha muy li borom bi mooñe muy ak yiiw ak tamit tegu ci yoon nga xam ne boo gisee njub man koo gaaw a topp loolu dinaa ko changer ci ñoom te tamit dinaa leen soppi def ñoom ñépp ñu daal di lay sànk ñu daal di boog sànk boog loolu mooy naa leen dëj biti nga xamante ni lang leen mooñaale woon ci lu baax ñoom laay yàq ci ñoom ba nga xamante ne ay ay moykatu yàlla la ñuy doon illaa moom moom njabootam moom mii di aadama tudd ko sax ndax doya dal ko naan zurriyatahu wooy waay yow mu tam ji dinaa leen déjjati dinaa leen sànk de illaa lu dul qalila lu ndaw léegi nag bi mu waxee lii moom iblisul la'in lan la ko borom bi tabaraka wa taala daal di tontu ak lan la wax moom bu keroog keroog loolu la gis insha